ñu ngi agsi woon ci waa délégation Taif doon ànd ak riwaaya al imaamu Muusa ibn Uqba ak al imaamu ibn Isxaaq ñoom lañ doon permuter raxmatullaahi alayhim ci keroog euh, la nga xamante nii moom la waa Taayif ginnaaw ba ñu laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne defal ak ñun ay accord nag mu ne duma defar ak yéen accord lu dul ngeen dëggal saxal lislaam ñu ne waaw baax na saxal nañu lislaam waaye nag diineem jii nii am na yoo xam ne daal ñoom pareeguñ ngir man koo baax même bu dee diine ji ci lañ commencé woon ne ko afara ayta zina fa inna qawmun nagtaribu wala budda lana min ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii mooy riwaaya al imaam muusa bnu uqba kama fi dalaa'il an-nubuwwa kama fi dalaa'il li al imaam al bayhaqi abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaa ñu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam afara'ayta afara'ayta ñu ne ko ndax xam nga li nga xam ne ndax gis nga li nga xamante ne nii mooy njaaloo fa inna mooy suñu premier point bu ñu bëgg nag nga allégeel ñu ko wàññil ñu ko teggil ñu ko ci diine ji ba nga xam ne moom ñun moom duñu concerné mooy azina mooy azina di njaaloo ñu ne ko parce que ñu ay nit lañ yoo xam ne léeg-léeg tumuranke dañuy dal te nag wala budda lana min waay waay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam manuñoo ñàkk nag di zina nag mooy di njaaloo nag ah di joon jóg jigéen ñi ñi daganul moom loolu manu la ñàkk moom waaw kon nag dañoo bëgg sa diine ji xam nañ ne day tere njaaloo waaye ñun waa Taif nañu ko nañu ko nañu nañu defal ñu dérogation ci loi boobu léegi foofu lañ ñemoon ñu war a gis lan la leen yonent bi aleyhi salaatu tontu qaala nee na mu ne leen huwa aleykum xaraam fa inna wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa sa'a sabila yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ne leen nag zinaa gi ngeen di wax ma ne ak lu ngeen ci man di wax ak ak laa budda lanaa minhu loolu wax huwa ma ne man alayhi salaatu wassalaam huwa moom jaaloo aleykum fornication ak adultère ñoom ñaar ñépp huwa aleykum xaram mais njaaloo dafa xaram ci yéen waaw comme nim xaraame ci jullit ñépp ndax fa inna allaha azza wa jalla yaquul ndax borom bi kat subhaanahu wa taala màgg na tedd na nee na wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa sabila suratul isra isra'i aya 32 mu ne ko parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na mu ne ko parce que borom bi nee na subhaanahu wa taala wala taqrabu zina moo wax ci alquran ne bu leen jege liñ leen ne bu leen ko jege dandu leen ko bu leen ko jege ngeen naan mënu la ñàkk loolu mooy waxi lan suñu boroom nee na buur yàlla mi mag te tedd nee na walaa taqrabu bu leen jege az-zina njaaloo innahu ndax dëgg-dëgg moom njaaloo de kaana nekkoon na te du deñ di nekk faaxisatan njombu téef waaw bàkkaar bu rëy la fawaaxis fu ko arab waxe en général bàkkaar la yu jëm ci sëy lañ koy lañ koy joyal lañ ko ci buñ ko joyalee waaw jommu téef la ndax ko am dignité rek du ko def comme le Hind waxoon wala taznin wala yaznina ca suuratu fin na ba ñuy jaayante ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci yaa ayyuhan nabiyyu idaa jaa'atka al-mu'minaatu yubaayi'naka alaa allaa yushrikna billaahi shay'an walaa yazniina ak yoo yële bam yonent bi alayhi salaatu di lim ba tudd njaaloo mu ne ko ah njaaloo est sax waxuma la jullit mais gor est gor dina njaaloo waaw allahu akbar waaw moom hind sayyidatuna hind newoon soxnaay abu sufiana saxr ibn harb sayyidu quraysh radiyallahu anhu kon suñu yonent bi alayhi salaatu ne leen ma ne buur yàlla lii la wax wala taqrabu zina bu leen jege jaaloo innahu dëgg-dëgg moom jaaloo kaana ne kon nata du dañ di nekk faaxisatan jombu téef wasaa ñaaw sabiila aw yoon ay way njaalookat yee ñaaw yoon wu ñu yoon xaalu gaa yi ne bon waa Taif ne attends bon bii moom lii lañu tontu ko waa tontu bi moom bon on rien obtenu ñu ne ko nag xaalu ñu ne ko mais afara ay tar riba fa innahu amwaluna kulluha ñu ne ko mais mais mais quand même yonentu saa salaam mais nag mais ribaa ji nag mais ribaa nag moom moom moom moom kon boobu nanguwoo njaaloo mais kon riba moom foog nga bàyyi ñun ñu koy def quoi foog nga permettre ñu loolu ñun waa Taif parce que mooy suñu alal yépp ñun suñu alal yépp mais ci économie waa Taif ci riba la la boo ñu interdire euh, waa ji nu mu tuddati euh, euh, riba usure l'usure mais boo ñu ko interdire mooy <laughs> ñun ñun ñun su suñu suñu économie yàqu na afara ay ta riba waaw yonente bi alei saatu salaam mais riba nag mais te ngaa bàyyi ñu man ko di def rek ndax fa innahu ndax dëgg-dëgg moom am waalu naa kulluha mais suñu alal yëpp riba la léegi nag interdire riba mooy interdire ñun ñu am waaw <laughs> loolu la leen Iblis gëmloo <laughs> waaw parce que moom la moo tax bu seetlul les Eh, eh, gars yi capitaliste yi ar-ra'smaliyuna xam nga gaa yi lañ lañ lay gëmloo moo tax gars yi ku gëm yépp lenn lañ lay gëmloo këne mooy modèle bi gën a mat moo mooy modèle bi gën mat bu masa tegu ci kaw suuf këne économie nii la war a doxe monde bi nii la war a doxe waaw mooy modèle capitaliste ba moo tax ñu gëmloo réew yépp ne képp ku ko bàyyi moo yàqu nga moom waaw képp ku bàyyi modèle capitaliste yàqu ba waaw rawatina li gën a yées mooy réewu jullit ñu gëm loo leen ne gis nga système bii nga xam ne dafa mel ni mooy li gars yi wax nii rek la budda lana minhu mooy manu la ñàkk bon affaire bi c'est que c'est nécessaire waaw c'est nécessaire le capitalisme est nécessaire waaw alors que loolu amul mooy modèle bi nga xam ne moo gën ku ko bàyyi torox loolu lañ leen gëmloo mbir la moo xam ne laa moom kon gaay ne ko nag afara ay tar tarriba kon capitaliste yi loolu lañ gëmloo gaay yi ne leen mooy l'ultime model bu humanité bi mas a génne waaw mas naa dégg benn président français doon ko wax waaw ca côté 2008 waaye wax jooju xam nga mooy wax jooju mooy wax ji nga xam ne moom lañ fexe bëggam loo ko ñëpp rek kon waa Taif ñu ne ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais afara ayta riba mais xanaa gisuloo li nga xam ne moom lañu ñu naan riba nag non kook moom fokk fokk fokk fokk fokk nga permettre ñu ko ko wax parce que suñu alal yépp ci la reposer wu mooy fondement wu suñu am am xaala yonent bi alayhi salaam neneen lakum ru'uusu amwaalikum inna allaha taala yaquul yaa ayyuha alladina aamanu wa daru maa baqiya min arriba in kuntum mu'minin eh, yonent ma ma ne lakum ru'uusu amwaalikum mooy mbir yi demewul noonu bu leen foog ne seen am am yépp ci riba kese la tegu déedéet que bu ci deñee dootul baax ah, ah. daal jël leen seen capital ci mbir mi waaw mooy yi nga xam ne ko bu doon fi bànk la dañ naan la intérêt yi yi nga xam ne moom lañ gëmloo ne fokk muy am ngir mbir yi mën a dox loolu la leen ne lool da koy éliminer waaw ku fi dénk ci dara ku fi bàyyeeti dara ci banque loolu lañ lay delloo la waaye yow lool sax mooy li logique xanaa kay nit la mu dénkaane la moom lay delloo moom lañ lay delloo lakum din ñeel na leen ma ne riba dara riba ji ngeen di teg fee te am ngeen ru'uusu amwaalikum seen capital bi nga xam ne alal ji nga xam ne yéen ko moom mu leer que ni lii moom lu lew la lool ngeen di jël ndax inna allaha taala buur yàlla mu màgg mi kat yaquulu nee na yaa ayyuha alladina aamanu ttaqu llaha wa daru ma baqiya min ar riba in kuntum mu'minin nee na yéen ñi gëm yàlla hmm? ittaqullaha ragal leen hein yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa dharu ngeen ba maa baqiya min ar-riba li des ci riba in kuntum mu'minin mooy lépp luy riba baleen xam eh, loolu walilahi alhamdu wal na gisoon nañu masala yi jëm ci wàllu riba ak façon riba yi eh, waxoon nañ la ne ma baqiya min ar-riba ji kene euh, riba amul euh, pourcentage bi néew na am bari na mooy lépp ci yem xam nga léegi moo tax léegi am na système bancaire yoo xam ne wala yenn banque yoo xam ne dañuy woote wu ne ñoom waaye ils vont essayer d'être conforme à la religion euh, à la charia mais boo ko seetee ci biir conformé wuñ dara affaire yi lañ tudde neneen rek waaw ñoom daal demba lañ jël daal peinture ko mbubb sàmba rek kii noo bàcc sàmba lañ jël peinture ko mbujj mbubbum bàcc te ñépp xam nañ ne sàmbaay bàcc waaw léegi nag ñu bëgg laa gëmloo ne nag sawaay mii fii mën a dootub sàmba mee bàcc la neex te ñun nag xamuñ ne boroom xam-xam bi xam yooyu day détecter ne moom mais même personne bi ngay wax ndax sàmba mooy bàcc gars yi nag <coughs> léeg-léeg ñu ñëw di jouer ci taux intérêt yi naan la ay taux zéro wala ñun en fait buñ la lebalee on prend le ben strict minimum quoi zéro virgule un pour cent d'intérêt la ñuy jël mais il suffit mu am ci dara intérêt mbir mi du baax waaw loolu du baax kon loolu la. amul noo ko mën a mbubb ak noo ko mën a defe rek du baax kon mu ne leen wadaru ngeen ba maa li nga xam ne baqiya moo des min ar-riba in kuntum mu'minin dem gëm ngeen kon nag lii yéen moo leen tënk yéen waa Taayif tamit mooy dafa xaraamat ci yéen a li ngeen am daal mooy seen capital yéen ko moom quant eh, yeneen façon lépp lu ngeen ci teg te jëlewu ngeen ko ci njaay waaw yaa ayyuhal ladina amanu laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili illaa an takuna tijaaratan waaw loolu la alquran wax yéen ñi yàlla bu leen lekkante seen alal yi seen biir ci caaxaan waaw ci caaxaan déedéet an taradim euh, ci caaxaan illaa ba mu des an takuna mu nekk tijaaratan am am ab yaxantu il faut mu nekk commerce bu dee commerce ah mooy dagan na waa ji bu ko neexee mu ne man de sama lii nii sama téere bii de wala sama ordinateur bii de cent euro laa ko jënd woon euro laa koy jaaye bu ko neexee ah waaw waxoon naa la nag ñi nga xam ne xamuñu yooyu dañ naan gaa yi riba def xam nga bëccëg fukk bë gaa yi doon def bëccëg fukk senegaal gaa yi dañ naan leen yii riba alors que du riba ñooñu ta siit lañ def <laughs> waaw bayon siit la <laughs> te bayon taqsiit gisoon nañ ko takk siit ak riba bokkuñu siit mooy damay jël ne comme ma ne damay jaar sama rajo bi bon bii moom Sony la waaw Sony ko defar de moom bu baax la marque la te baax na yéen ñépp xam ngeen Sony dëgër na walla beneen la waaye daal boo ko bëggee jënd léegi ma jaay la ko cent euros boo ko bëggee jënd nag ma échelonner la ko euh, dans deux mois wala yooyu wala dans un an bu boobaa nag dootuma la ko jaay cent euros mais mille laa la koy jaay léegi nag jour bu ne wala mois bu ne nga jox ma temps ba échéance nangam mu mat loolu noonu baax na loolu mooy taqsit te loolu la bëccëg fukki bii def ay paanam la yoro ki di jaay xaw ma sax kon loolu existe léegi parce que lii ma lay wax moom peut-être am na ñoo xam ne bon bu dee existé wul ba léegi quoi waaw dem ñu bañ a comprendre affaire bi ay paan lañ doon yor wala ay soo walla ay ay cin wala stencil yi daal di ko jaay ñëw yi nag femmes yi lañ ko doon defal ci kër yi bu buñ ñëwee daal ci yoor yoor gi buñ ñëwee joxe ne paan baa ngi pen paan yi léegi dañuy rëdd nag ci benn miir saa buñ ñëwee nga jox leen fukk wala yooyu loolu moo tax ñu naan leen bëccëg jour bu nekk buñ ñëwee jox leen fukk ñu naan bëccëg fukk baa ngoo ba kera muy mat loolu baax na loolu du ribaa waaw kon mooy wadaru ma baqiya min ar-riba kon ru'usu amwaalikum bu dee am njaay la yaa ko moom loolu lew na mais bu dee riba la yow li ngay def amoo droit di ko utiliser de waaw nga xam ne dafa yor alalam ci banque bi fa nga xam ne ay intérêt la fa kooku amul droit jël intérêt yooyu di ko utiliser ah parce que daganu ko waaw fa in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum waaw laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ waaw mooy ne boo ñëwee bay parce que problème bi premièrement mooy ne yow parce que loolu système boobu bu lu bari la lu problème yu baree ci ne waaw ay naa ko fa teg garaawul buñ ma ko joxee ma saraxe ko te fexewu ngeen am beneen solution loolu yow da ngay bokk ci ñuy pérenniser système bi waaw man daal sama alal naa ko fay def rek ku ma joxe intérêt nag ma saraxa ko ngeen toog ñu yàcc ne yasar ñépp jàpp loolu mooy système bi day pérenniser wu te yow bokk nga ci ñi tax mu pérenniser wu yàgg fi des fi kon nag lu jóge ci njaay dagan na mais nag lépp loo xam ne daganu yow amoo droit lekk ci dara danga koy delloo lu dul capital ba nga defoon bu dee ne dangaa jëloon sa cinquante euros investir ko ci lenn loo xamante ne nii riba la bu boobaa yow ni ngay def la ki la ci tukkee mu yow amoo droit lekk ci cinquante euros yi bu boobaa dañ naan la yow ni ngay def reprendre cinquante euros li ci des yépp nag amatoo ci droit mooy danga koo moom léegi nga ne ma koy def ma la bu dee àqu nit la nga xam ne nit ñoon xam nga leen reconnaître nga leen te man nga leen a kii delloo danga leen koy delloo ah oui leen koy delloo ah bu dee nag yow yow xamatoo ñan la man a xamatoo lan la mooy danga koy saraxe dans le objectif ne naa ko saraxe ngir débarrasser wu ci alal joo xam ne lewul loolu la mais bu ko saraxee naan yow danga ciy jàpp ne yaa ngi def lu baax nii mooy di saraxeel sa bopp déedéet voilà kon mu ne waa Taif ma ne seen lii ngeen di wax taxawul seen riba gii ngeen ne mooy seen alal yépp loolu manu la demee mooy bu dee loolu it yëg leen ne seen capital rekk ngeen am ndax suñu boroom nee na yéen ñi gëm yàlla ah ittaqullaha ragal leen yàlla wa dharu te ngeen ba maa baqiya li des min riba ci riba in kuntum dem nekk ngeen muuminiina di way ngim yàlla xaalu ñu ne ko kon ñaara ngoog <laughs> ñaar yépp évacué nañ ko nee nañ ko soo zina nag moom mu ne leen ma ne lool man dane ndax alxuraan a wax lii ñu ne ko mais riba tamit te nga ñoo bàyyi société taif sans riba tamit moom du baax de mu ne leen ma ne loolu manu ngeen koo def gars ne ko xaalu ñu ne ko mais afara aytal xamra fa innahu asiru ardina la budda lana minhu minha la budda lana minha ñu ne ko mais mais yonente saa mais mais mais sàngara quand mais ce n'est qu'une boisson ah sàngara ce n'est fii mu ne dag ñu ko war a daganal lool loolu moom moom mayoo ñu yee nag mais nag bon yonent bi saa salaam nag xoolal non bi nag lenn la il faut nag bii moom nga bàyyee ñu ko quoi non sàngara moom bañu baal rek ñuy vin nag bii yépp garaawul bii nii mii baal ñu bii mais xanaa gisoo naan moomu ñu naan sàngara sax ay xamru nii fa innahu moom kat asiru ardina mais ñun waa Taayif suñu suuf Taayif mais mooy jiwu waa Taayif di mais Taayif loolu la ñu comme que dañoo bari ay tàndarma <laughs> bari tamit ay raisin te tamit mooy am na am na façon tàndarma yoo xam kii euh, vingt euh, sàngara yoo xam ne ci tàndarma lañ koy defaree xanaa du looloo tax keroog bi ñuy gis nabiz mu doon tere ci asqiya yi bi ñuy gis wafdu Abdul Qays mu tere woon leen ñuy naan ci ad-dubba ak alxantam ak an naan leen bu leen ku ci def yooyu parce que yooyu dafay gaaw fermenter mbir mi alors que li tax yeneen der bi loo foog naa waxuñu ko mooy lim leen ne asqiyatul adam ngeen def ko ci récipient yi nga xam ne ci der la parce que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ naan bu dee der la boo ci defee nabiz mu commencé di fermenté wu affaire bi day mujj man na toj affaire bi mooy day day der bi day toj mooy day day exploser kii bi waaw day toj mooy mooy récipient bi ci boppam der bi mooy toj alors que bu dee jële mais xam nga ne moos Euh, euh, tronc garab bu ñu bu ñu bu ñu gàjj ci digg bi ba mu nekk lu mel ni kaas ci biir wër nga ciy def sa yi xam nga ne loolu moos ak fermenté taxul mu toj waaw léegi mooy kon ñoom yooyu ak tamit raisin dañ ko bari la woon ñu ne ko nag mais sàngara moom mais xanaa gisoo sàngara nag sàngara nag xanaa diñ ñu ko diñ ñu ko defal dérogation nag teggil ñu ko ci diine ji teggil ñu problème mooy sàngara rek ñun àtte jëm ci sàngara ñun waa Taayif bañ ñoo concerné yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne leen ñu naan ko fa innahu asiru ardina mais mooy mooy boisson bi ñu xame ñun suñu waa suuf di waa Taayif hein mais la budda lana minhu il est mais mais mais on ne peut pas faire sans manuñoo manuñoo dund sans sàngara loolu nag yonent saa loolu da nga koo war a xamaa ah. mooy ñun laa buddala naa minhu comme bële mu waxoon ci njaaloo laa <laughs> buddala naa minhu waaw moom manu la ñàkk mooy mais c'est que lii nii manoo imaginer dundu sans lii waa un un un un gars de mais c'est pas possible yeneen bi aleyi salatu salaam ne leen inna allaha qad xaramaha wa qaraa yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuuhu la'allakum tuflixuun suuratul maa'ida aaya 90 yeneen mi aleyhi salaatu salaam ne leen ma ne loolu dafa xaraam ci yéen sàngara sii ngeen ne manu ñàkk ci yéen ma ne loolu dafa xaraam waaw xaaral bañ pare rek nañ wax fii ay affaire <laughs> eh, gaa yi nga xam ne ñooy woyo ñooy ñoo ñooy woyofal gaa yi diine ji quoi allahu akbar alaysa lana fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun xasana est-ce que amuñ modèle bu baax ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam xoolal gaa yi lim leen wax ah kon mu ne leen ma ne lii dafa xaram sàngara sii ngeen ne manu la ñàkk ah nécessité la ci yéen ma ne loolu dafa xaram ci yéen ndax waqara mu jàng aaya yi nekk ci suuratul maa'ida mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggu innama dëgg-dëgg xam leen ne lii rekk moo am te lii rekk mooy li am te des innamal xamru yëg leen ne sàngara sàngara nag mooy lépp loo xamante ne nii day màndilaate waaw lépp luy màndilaate minal inabi minal xam minal sha'iri ak fu ngeen ko mën di jëlee moo xam ci raisin la jóge ci tàndarmaag ci koko ceebeeg fu ne mooy lépp loo xamante ne nii waaw li yeneen ma lay saa sàmm kullu muskirin xaram ah, ah kullu muskirin ah, xamr wa kullu xamrin xaram lépp luy màndilaate lu ne sàngara la te sàngara sàngara bu ne sàng façon sàngara dug nu mel di dem mooy le Beaujolais hein ah, xam nga xam nga gars yi le le champagne bi bordelais bi rosé bi vin bi ak ak ak bière yooyu yépp xaram ak façon bu ngeen mën a sëng façon yi mën na doon yépp la waaw léegi <laughs> xam nga gars yi li ñu wax nii waa Taïf naan boo euh, ñun suñu dëkk lii la ñu xamee xam nga France web du dëkk yoo xam ne vin lañ leen xamee euh, le Beaujolais fii nii ci Rhône bi gars yi loolu lañ leen xamee ah waaw mu ngi mel ni ñu ne leen léegi yéen bàyyi leen bàyyi leen defar vin ñoom loolu lay niru. ñu ne yeneen saa salaam mais mais mais mais ima mais imaginer nga affaire boobu afara ay tabi imaginer nga sàngara si nga bëgg ne ñu bako mais xanaa xamoo ne bu doon fii xanaa xamoo ne la le Beaujolais mais bu Beaujolais cent vingt loolu mas nga koo dégg yaakaar nga ne loolu kii na ah non kon bal ñuy def le Bordeaux ñun Bordeaux suñu vignes yi nga xam ne ah renommée internationale ñun loolu lañ ñu xamee. yeneen bi alayhi salaatu salaam ne leen ma ne dafa xaram wa mu jàngal leen kon ne leen yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla te dëgg te dëggal yëg ne innamal xamru dëgg dëgg la lëf li ngeen naan sàngara hein wal maysiru maysir mooy carte yi waaw mooy mooy poker yi rek gaa yi nekk ci casino yi pas casino yi gaa yi defee course waa di jëndi ay alimentation déedéet casino comme yi am ay Las Vegas ak bari na fu léegi fu ne waaw nga xam ne xaalis ngay dugg ngir gañe xaalis di dugal rek ci jeton yi di dugal xaalis ci machine yi rek casino yooyu yi ut mu ne yooyu yépp mooy façon maysir façon carte yooyu jeu poker yi nga xam ne affaire naxaate la mooy maysir wal ansaabu ansaab yi hein mooy ñoom itam ci seen façon yooyu noonu nga xamante ne nii moom lañ doon defal ca seen yàlla ya waaw wala wala azlamu yi ñoom lañ doon def pilo face waaw bala ñoo dem voyage walla dem fenn eh, am saab yi mooy yi doon sampal seen yàlla yi waaw wama wama zubiha ala nusubi xaraam na lekk lépp loo xam ne dañ koo rendil ngir seen xërëm yi ngir seen tuur yi ngir seen xàmb yi wal ansaab mooy mooy hôtel yi ci hôtel yi ñuy defal euh, wala ñu dem ci defal ko benn ci xërëm yi ak benn ci naan maaman yu kii rab yi ak yooyu nga defal leen mu ne yooyu yooyu wal ansaab yi ngeen fay sampaka di leen defaraka soow ya ngeen leen di tuural ak nag ya ngeen leen di rendil ak yooyu yépp wal azlaamu mooy yi ngeen di dem bala ngeen a dem voyage rek gaa yi dem ne waaye teemaa xool mab horoscope waaye nan la demee est-ce que affaire yi dina baax ak yu mel noonu gëm koo gëm ba jàpp ne liñ ci gis moom mooy lii lay demee wal aslamu bala ma voyage yi daal naa dem laaji diw déggate yoo diw moom du dara dul boxaabakat la rek mais nag de toute façon boxaabakat boo gis dalay gëm loo ne ci alxuraan lay liggéey parce que man loolu moom nit ñi war nañ koo xam quoi kan moo dof ab buxaabakat dina jóge ne naan la man moom ci saytaane laay liggéey loolu dina la wax lool saytaane laay liggéeyal kat nga dégg ku ku ku ku mas wax loolu lu dul kuy jëfur loolu kay man xaw ma booy wax ñu naan la moom nag alxuraan rek lay liggéey mais loolu lañ leen di wax lan lañ leen di wax leneen lan lañ leen di wax leneen ah <laughs> tax yooyu moom moom moom moom jar jar jar da bàyyi xel ah nga ne foog nga dem ci moom mu xoolal la. wala fa meer bi sànni pettaaw yi ah, ah sa tukki bii de fommal de ndax li ma maaman yi wan ah li gën mooy nga fomm wala boo bëggee dem ah xarum menn melo foog nga dóor ko foog foog nga foog nga génne ko de yooyu yépp rijsun mu ne ak salte la bàkkaar la tilim tilim la boo xam ne day affecte jikkoy nit ki xolu nit ki min amali sheytaani yii nii yépp ci liggéeyu sheytaani la bokk kon nag fajtani boo na ngeen ko moytandiku la'allakum tuflihun bu ngeen koy moytandiku di texe la'allakum du amaana de mooy bu ngeen koy mooy ku moytandiku yi rek texe waaw bàyyi fi sàngara doo ko mos doo te tamit pas laal kese naan bon man moom naanuma ko mais je le sers laanallahu ndax buur yàlla subhaanahu wa taala rëbb na naankatu sàngara bi ki koy nal ka koy transporter ki koy livrer ka koy yenoog ñépp kon kay nan nga man a tooge naan man moom bon bon man moom transporteur de bière la loolu mënu la nekk en tant que jullit loolu mënoo ko def wala di ko jaay loolu it man da ne wala bon man moom defuma ci dara je le transporte dañ koy kii may livrer ñi nga xam ne ñooy ñooy magasin yi loolu tey mënoo ko def kon mu ne bu ngeen bàyyee lii rek mooy xam roog may si jeu de hasard yi gaa yoo xam ne foo leen fekk match bu am ñu parier waaw ñoom moom course bu am fas yu daw ñu parier mooy parier yi rek waa PMI porte perte mu ñu uti ñoom moom ci lañu dëkk waa perte mu ñu uti waa pied mi mooy ñoom loolu la paris yi rek fu ñu kii waa wan fasay génn tey ay euro million yeeg gaa yooyu waaw boo ko bàyyee gis nga boo bàyyee sàngara maysiru ak ak tombalaa yeeg xawma lan tombalaa yooyu gaa yi def léegi nag li ci doy waar mooy da gis yoo xam ne dañ koy mbubbal mbubbum l'islam mbubbum diine mais loolu dafa xaram yenn yi waaw yi nga xam ne ay gars yi ab concours lañ koy jéem a def rek waaw nga xam ne ku woote ñu jël sa xalal mais bu ñépp gañawoon it mooy dañuy tànnaat seen biir lool kay lool ana lan moo ko wutalee gaa yi gaa yi gars yi def ay concours yeneen yi lan moo ko wutalee lu dul ne fii dag ne nañ ko def alxuraan fee nga wax leneen rek ah walan saabu gii boo bàyyee yëfu xërëm yi tamit xam bu yeggaa yooyu wal aslaamu ak aslaam yi ñuy def ci seen kanam ak tamit jàpp ne ñoom bala ñoo tukki rek foog ñu xooli diw mu xoolal leen biddiw yi est-ce que son étoile yi fi caaxaan yooyu wala ay lii ak lii bés bii ak bés ba lii moom wóor na mu ne yooyu yépp bu ngeen ko bàyyee ndax yii yépp ci amalu shaytaan la fajtani boohu sori leen ko ngeen ba ko bu ngeen koy bala lakum bu ngeen koy ba rek tuflixuuna ngeen di texe yonent mi alayhi lii la leen wax léegi nag mu ne fartafa al qawm waaw gaa yi daal di jóg ñu ngi ci riwaayu imaam Muusa ibn Uqba dinañ ñëw ci imaam Ibn Ishaq moom waxul yii yépp mais <laughs> bi mu wax mooy bi moom ñoom bi ñuy mujjee wax gaa yi nag bi ñu waxee ñett yi kon wax nañ lan njaaloo sàngara hein ak li nga xamante ne nii euh, mooy riba njaaloo riba ak sàngara yii yépp yonent ma lay saar saa bañal leen ko fartafaal qawmu gaa yi daal di jóg nag fa xalaa ba'duhum bi ba'd léegi nag ñu jóg nag daal di def nekk en aparté ku nekk nag ñuy waxante waxtaan seen biir bon est-ce que là on va accepter yii mu nga xam ne moom la ñu wax nii lañuy ñuy ñibbee Taïf est-ce que ñun bu ñu ñibbee yii nii waxuma lool est-ce que ñun ci suñu bopp d'accord nañ ci te bu ñu ci d'accordé il faut bien xam ne ñun da ñun suñu waa ñoom ñoo ñu yónni bu ñu fi nee waaw ci seen baat te fekk ñoom bu ñu demee leer nañu luñ ko nangu loolu it amul njariñ léegi nag te ñu daal di retirer wu di waxtaan seen biir quoi fu affaire yi mujje nan la ñuy euh, finalement comment ils vont faire léegi ñu ne la ah <laughs> ñu ne yonent mi aleyhi salaatu <laughs> euh, fa qaalu bokk ñoom ñu waxante seen biir ñu ne way wayhakum inna naxaafu in xaalafnaahu yawman ka yawmi makka intaliqu ka ala ma sa'alnaa waaw léegi bi ñu waxantee xalaat seen biir après bon ñu ne ah gaa yi waxante seen biir nag ñu ne c'est que ñun on n'est pas en position de force bi ñuy ñëw ci négociation yi waaw waaw ñoom xem moo woon nañu nekk en position de force xam nga affaire diplomatie c'est ça gis ngay négociation boo bu dee da ngay ñëw ci table de négociation bi nekk en position de faiblesse mais mooy yow de toute façon mbir yi dañ koy tëral ci sa kaw waaw mais li ci yées nag mooy ñi nga xam ne ñoom pour gagner pour am position de force bopp ñoom nan la ñuy def dañuy mater ay personnes mooy dañuy rey ay nit ñu bari ba pare ñëw nag ngir mën a discuter pour war ne ñun suñu doolee ngi loolu moom moo yées moom mais waa Taïf ñoom c'est jamono jii dafa fekk déggoo la ñu ubbee woon mooy arab yi leen wër yépp ak waa Makka ñépp dugg nañ ci l'islam ay Hawazin dëkk yooyu yëpp dugg nañ ci lislaam ñoom rek mënuñu fa nekk cundum tamanatuñu dara fu ñu jaar gaa yi dal seen kaw léegi nag ñu waxante seen biir ñu ne c'est que ñun way xakum ñenn ñu waxante seen biir wax ñeneen ñi ne yéen daal cëy yéen ah cim inna ñun kat na xaafu ah, li ñuy ragal in xaalaf naahu gis nga Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wa gis nga bu ñu ko wuuteeg moom mooy bu ñu d'accordul ak moom ci yi mu ñuy wax yow man ka yow mi Makka dañuy ragal ah mu tëggal ñu bés de comme bésu Makka nag mooy euh, gis nga bu ñu fi jógee ba dem bañ yii ni mu def bi muy ubbi si Makka jekki rek nay jaax agsi waa Makka yëguñu lu dul Abu Sufyaan ma génnoon ak Budayl ibn Warqa ak ki ci des <laughs> daal di gis loolu xam ne lii moom c'est trop tard <laughs> boo mooy wul noonu lay demee de dañuy ragal bés comme bés ba ñu da ba dal waa mag mooy mu ñëw nag foqar ci taay suñuy loxo benn bésan ah. kon nag ma ne ñu waxante seen biir ñenn ñey wax ñeneen intaliqu nañ leen wëy demaat ci moom nu kaa tibb ñu ñu d'accord ak moom ñu bindante accord yim ñu wax ñu bind ko alama saal na ñu bind ñu d'accord ci kaw lim ñu lim ñu laajaa ah. ndax nee na ñi ñuy yépp manu ngeen a nekk jullit ba pare ne yéen il faut ngeen di njaaloo il faut ngeen di riba il faut ngeen di naan sàngara loolu manula nekk <laughs> ñu ne ko ah ñu ne bon kon nañ leen d'accord ci loolu rek nañ dem rek ne ko kon c'est bon finalement c'est bon léegi nag ñu wax lool kon ñu dëppoo ne mooy dañoo jóg ne xoolal seen bi ñu toog yonent ma lay saa saam ñu wax ba pare bi mu leen waxee yëpp refusé leen ko ñu jógandoo waa dem fële ci ruq bi di waxante ndànk seen biir. après nag biñ d'accord ne bon nañ dem waxaat d'accord rek ak li ñu laaj quoi léegi ñu daal di ñëw ñu dikkalaat yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko naam laka ma sa'alt ñu ne ko finalement on s'est vu waaw d'accord nañ jo nangul nañ la li nga wax li ñu sàkk ci ñun mooy këne yi doo ñu ko may d'accord nañ waaw kon Taïf ñun d'accord nañ ne kon mënatuñu sinaa waaw njaaloo mënatu la ne on est d'accord euh, la ne usure mënatu la ne ah. waaw d'accord nañ euh, euh, sàngara tamit nee nga mënatu la ah, ah. yooyu d'accord nañ léegi nag ñu ne ko mais ara ay tarabba maada nasna'u fiha ñu ne ko nag yonent ma lay saar saar nag des na benn mbir <laughs> ah des na benn mbir boo xam ne nag il faut nga édifier ñu ci waaw afara ayta rabba afara ayta rabba fa maada nasna'u fiha ah ñu ne ko ah afara ayta rabba mais yonent ma lay saar saar mais léegi yow léegi nag wuyu ñu ci benn affaire eh, ñooy suñu yàlla bi nag ah suñu yàlla bu jigéen bi ñuy jaamu xam nga rabb mooy <laughs> mooy borom ñoom nee nañ seen borom mooy dinañ ko wax léegi yàlla boobu moo doon kan ci caaxaankat yoo yële yi alxuraan doon tudd ci suuratu mi dinañ <laughs> ñoom léegi ñu wax la ko léegi ñu ne ko mais suñu yàlla boobu noonu mais mais lan nga ci xalaat <laughs> maada nas naw fii ah ñun léegi bu ñu mais léegi bu ñu nekkee jullit d'accordal la yii yëpp mais am na lu des mooy yàlla ñun diñ doon jaamu nan lañ koy def tañu ñu utal ko temple ak yooyu yëpp mu am taayif nan la ñuy def xaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen ihdimuha ne leen mais da ngeen koy damm mooy da koy boom da ngeen koy da ngeen koy toj ab xeer la rek yu ngeen defar da ngeen koy toj <laughs> gaa yi ne hayhaata <laughs> law ta'lamu rabbatu annaka turi annaka turidu hadmaha la qatalat la qatalat ahlaha ñu ne ko hëy sori na <laughs> yow lii yow non yow sayyidna Muhammad daal daa mel ni yow xamoo ni mu demee sallallahu alayhi yow daal damaa foog ne yow dangaa desee xam suñu yàlla ji nan la mel hëy <laughs> haataaka sori law taalamu rabba cëy moom bor suñu borom boobu mooy suñu xërëm boobu suñu yàlla boobu bu xamoon bu xamoon ne yow lii nga namm ci moom annaka turidu hadmaha kene yow dangaa bëgg ñu daal di koy toj dindi ko fa la qatalat dina faat waa taayif lay faat bu ko bu ko xamoon <laughs> yàlla joo xam ne xamul li xew liñ koy waajal sax xamu ko <laughs> waaw ah, na eh, kee waxoon bii paasa arabun yaboolu foo foo la baanu bi rasihi hein a ilaahun wala arabun yaboolu soo la baanu bi rasihi laqad dhalla man baalat alayhi saalibu hein mu ne arabun lii yàlla la yàlla boo xam ne wel yi renaar yi ñooy saw ci bopp bi laqad dëgg-dëgg zallat torox na man képp koo xamante ne baalat alayha saalibo ah képp baalat alayhi sa bépp yàlla képp koo xam ne saalab yi mooy wel yi les renards de sable wala renards yi ñoo lay ñooy saw ci yow waay waay kooku torox na te te te te tuuti te gaa yi nag nee nañ yow de suñu yàlla bi mu xamoon ne lii nga bëgg konoon te kon rey na waa Taayif waaw wow da leen di rey nee na fa qaala Umar ibn al-Khattab wayhaka yabna abdi ya layl maa ajhalak innama rabbatu hajar <laughs> Seydina Umar radiyallahu anhu ne fekk mu mu ngi woon ci mbooloo mi <laughs> ci saxaaba yi ne woon ci côté Yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina Umar radiyallahu anhu bi waa ji waxee lool mu ne ko wayxataa yabna abdi yaa lii la na ko toskare ñeel na la yow ibn abdi moom mi imaam muusa ibn Uqba dane kinaana la ah toskare ñeel na la mais maa ajhalaka yow kan moo la riir innama rabbatu xajar yow sa yàlla boobu ngay wax naan mooy seen borom mais aw xeer la nga naan bu ñu ko tojee bu xamoon ne dinañ koy toj dañ mais aw xeer nan la mën a xamee bay rey waa Taayif mais kan moo la gën a réer yow fa xaalu gaa yi na ko eh inna lam natika ibn al-Xattaab ah. <laughs> gaa yi nag gis seen bopp nag <laughs> waa Taayif gis seen bopp <laughs> ñu ne ko eh yow eh eh ibn al-Xattaab mooy Seydina Omar non du yow lañ yow yow du yow lañ amal discussion quoi mooy waxu yow dikkaluñ la du yow lañ dikkal yow du yow yaay objectif bi yow du yow la ñuy waxal yeneen saa salaam la ñuy waxal après nga ñëw di ci wax lii quoi. kan moo wax nga wax ci waaw ñun yonent saa salaam lañuy wax waqaalu ñu ne li rasulillah yonent saa salaam ñu ne ko nag xam nga moom yonent ma lay saa salaam da leen ne eh, eh, biñ ne ko lan nga xalaat ci suñu yàlla bi nag mu ne leen toj leen ko ihdimuha toj leen ko lan la leen wax moom ah <laughs> yonent ma lay salaam gaa yi ne ko ñoom bu xamoon ne dañ koy waaja eh, toj dina wax dina rey lu kii ah, dina rey waa Taayif Seydina Omar rax wala ñu ne ko yow non yow du yow lañ dikkal ba ngay wax quoi ñu ne yeneen tamit saa saam tawal la anta hadmaha fa amma nahnu fa inna la nahdimuha abada ñu ne yeneen tamit saa saam ñun d'accord ñun d'accord nañ toj mais toj suñu yàlla bi mais ñun moom duñu ko def. léegi nag buñ tuubee nekkay jullit nekkatul suñu yàlla mais daal en tout cas ñun du ñun ñoo koy toj ñun yow nag chargé wul. yow méngoowal toj ko yow chargé loolu <laughs> waaja waxoon moom gis ca yàgg na <laughs> def nag ay quatre ans ay deux ans waaja doon wax naan naan affaire wala trois ans yooyu affaire xërëmam yi saay xàmb yim yor ci télé benn ci télé ndax Sénégal yi laa gisoon <laughs> ñu boole ko benn ibaadu ibaadu bi ne moom man moom loolu laay loolu sax mooy laay liy laay liggéey mooy di toj xàmb yi mais na man du ma ñëw fekk xàmbu jàmbur toj ko mais damay am avalu ki ko moom waaw ba waa ji <laughs> mu naan ko man boo ma ci joxee ndigal rek mooy ñu jàpp benn bés ma ñëw yooyu yépp ma dindil leen ko <laughs> dara du la ci fekk dara du ma ci fekk te man du du tey laa ko ma sa de du du du benn du ñaar laa ko lool man loolu sax laay def man moom loolu moom mais du ma ñëw fekk mbiri jàmbur rek ma ñëw toj ko waaye nag buñ ma ci joxee ndigal bañ kii am seen accord man moom dama koy toj waaye ñu naan ko ah mais naan day jéem a joxe ah mais day wax rek buxaabakat bi de bu ab jigéen la woon sax buxaabakat bu jigéen bi di nekk foofu di wax waxi waxi waxi ku xamul dara rek. naan ay boo ko laalee wax ay liiwag liiwag mu ne ko ma loolu lépp jaru ko ndax jox nga ma ci ndigal rek te boo ma joxee ndigal wax ma ban jour <laughs> ba journaliste bi naan ah yow d'accord nga boo d'accordee man moom mën naa indi caméra bu bis boobu ñuq <laughs> mais waa ji d'accordul fa buhital lati kafar sawaay wala allati wa buhitatil lati kafarat xanaa <laughs> mu daw deuxième waaw mooy ñoom ci boppam dañuy gëm ne gis nga xamb yi wala tuur yi <laughs> non ku leen mere wala nga def mooy dañ lay faagaagal mooy ñi ko gën ñépp fii mu ne rien ñu dégg lii may wax rek ñu manaan ma naan sawaay daa repp sawaay dafa repp <laughs> moo tax gars yi ñu ne waa ñu waa Taayif ñu ne leen timale saab saab mais ñun nag moom duñu ko toñaa léegi nag yow boo ko bëggee toj non yow seetal yow tojal ko sa bopp yow tojal ko sa bopp mais pas nous ñun moom faut pas compter sur nous ñun moom du ñu ko toj ba faw léegi nag yow chargé wul ci toj ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen ne leen man yakfiikum hadmaha waaw yonent mi alayhi salaatu salaam ne baax na man dinaa leen yebal koo xamante ne nii moo leen di fegal yéen ngeen toj ko mooy moom dinaa leen yónnee koo xam ne moo koy toj wala ñoo xam ne ñoom ñoo koy toj waaw garaawul yéen manu ngeen ko garaawul man dinaa leen yónnee koo xamante ne nii moom mooy ñëw tojal leen seen yàlla yooyu ngeen di wax seen yàlla googu nekk ci seen temple bi dinaa leen utal koo xam ne moo leen koy fegal waaw waaw léegi nag <laughs> gaa yi ci kaw noonu nag lañ ko dóora bind ñu bind affaire bi fa kaata buuxa ñu daal di koy door ñu door bind mbir yi nag ba ñu ko bindee ah mu ne fa qaala kinaanatu ibn abdi yaa layl lana qabla rasulik thumma ab'ath fi athaarina fa inna a'lamu bi qawmina fa adina lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akramahum wa habaahum waaw nee na Kinaana ibn Rabi'a eh, eh, eh, ibn Abd Yalil ci riwaaya imaam kii bi da ne moom la ci Muusaa ibn Uqba riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi da ne Abd Yalil ci boppam la du ki du doom ji du Kinaana te du Mas'uud tamit waaw léegi bi ñu bindee nag Kinaana ne Yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag léegi ni ngay def mooy bàyyi ñun ñu jiitu la. bàyyil ñun ñu jiitu la bala nga yónni kenn suñu ginnaaw hein bala nga yónni kenn bala nga yónni kenn bàyyil ñun ñu jiitu la bàyyil ñun ñu jiitu la ndax ñun ñoo gën a xam euh, euh, mbir mi euh, suñu waa dëkk waaw kon nag bàyyil rek ñun ñu jiitu la quoi bàyyil ñu jiitu la buñ la jiitoo ah bés buñ la jiitoo buñ jiitoo ka ngay yónni moom na bàyyi ba ñu àgg ba nga xam ne àgg nañ nga door koo yónni suñu ginnaaw waaw léegi bi ñu waxee loolu yonent mi alayhi salaatu salaam léegi nag ñu ne parce que yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen waaw baax na dem man ngeen dem après mu daal di leen teral defal leen ay xéewal euh, loolu euh, euh, délégation yi weesu tudduñu ko woon mais loolu sunnaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu mooy lii nii mu wax nii mooy ne ñi nga xam ne dañ doon ñëw délégation yi ku ci ñëw booy dem day lay jox ay kado da lay jox da lay jox alal jox la ay cadeau danaan boo seetlu yu ci bari am na délégation yu bari yi Seydina Bilal waxoon naa lu Seydina Bilal moo doon trésorier yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw moo doon yor affaire u alalam la ibnu bilal al qurashiyu mawlaahum mawla abi bakr radiyallahu anhu sayyidina bilal al muaddin yu ci bari bu paree day kii ne bilaal ay joxal euh, mooy demal nga jox leen nga teral leen mu jox leen ay ay ugiye yu bari ci ay uqiya waaw mu jox ñii jox ñii jox ñi ñu dem mooy moom loolu sunnaam la woon mooy da ngay ñëw <laughs> loolu mooy lool loolu boo ko imaginer suñu léegi mooy da ngay ñëw ci sëriñ bi booy ñibbi sëriñ bi mooy ne euh, affaire bi kii la ñun taalibee indi ñooy joxe ah xam nga suñu borom doon wax yéen ñi yàlla bu ngeen fi kiiwatee ah bu leen ñëw ci ka yonent ba saab saab lu dul ngeen jiital dara ah ab sarax xam nga loolu loolu da ko mujj dindi ah am na sax ñu naan daanaka naa Ali rek ko ko mas a def mooy par parce que moom ba mu déggee aaya bi ba muy ñëw dafa indi léegi là après juste ñu daal di koy tere en tout cas mu ñu daal di koy euh, folli mais mooy euh, que ñun boo seetloo léegi c'est le contraire mooy ne taalibe yi ñooy ñëw ci sëriñ bi di indi alal di joxe mais ci bi ne salatu salaam délégation yi moom c'est le contraire mooy gars yi dañuy ñëw bu ñuy dem mu jox leen alal ñu ñibbi <laughs> ah, waaye loolu de moom loolu de moom moom bu doon am gaa yi dinañ gën a foor de xanaa mais <laughs> kon nag moo gars yi sincère lii yépp tamit dañuy dem ngir alal yi ndax li niti léegi moom yàgg na sax mais mooy nit rek bu ñàkkee day ñàkki léeg-léeg waaw day ñàkki léeg-léeg mooy nu ñu amee alal baax na xattal kadib waaw ila taajal amru ilal kadibi lil xusuli ala al amwaali fal nakdib am na ñoo xam ne loolu la bu dee ne kàccay tax ñu am alal ñu ne grawul on kàcc voilà ñu ne nañ wax rek grawul waaw euh, bon daal di fomante benn histoire boo xam ne wala benn musiba bu la dal ndeke dara dalu la waaw mais dara dalu la <laughs> ne lii la fomante sa benn fausse ordonnance combiné ak sa benn pharmacien ah bu nekk ci wet dinga nga ko doy laaja ñu jox la nga ne nañ dugg fii mu ne la bii mu jox la après ngay ñëw bu ngeen paree ngeen séddoo wat yooyu yëpp affaire caaxaan ah mooy nit kon ñu bari dinañ dem ndax lan uti alal waaye yonent ma lay sarsam délégation yi gars yi dañuy ñëw bu ñuy dem mu jox leen alal waaw mu teral leen jox leen alal waaw léegi kon mu teral gaay daal di leen jox après nag ñu daal di dem